gisoon nañ yan façon la ñu ngi ñëw ci lañu nekk ci façon yooyu yi nga xam ne dañ koo xaraamal li ajlil gharari wal yi nga xam ne dañ leen xaramal ndax woraate ak incertitude ñàkk am lu leer ci biir njaay mi walillaahi alxamdu wal minna ci jotaay bi weesu daldi woon nañu gis yi mel noonu waxoon nañ la nag après danga ciy mën a qiyaas yépp façon njaay yi nga xam ne ak waraate da cee lëmasu walla ak jahaala loolu day yàqum njaay foo ko gis nga xam ne njaay mii baaxul joxe woon nañ exemple yi ci jataa bi weesu alhamdulillah tey ñu waroon a gis ci yi yi ñu waxoon ba léegi waxoon nañu am na njaay yoo xam ne li tax mu yàqu mooy affaire bi ci boppam li ñuy jaay ci boppam moo yàqu moo moo xaraama jaay comme lan bayonul xamri jaay sàngara am façon njaay yoo xam ne li tax baaxul mooy lu nekk en dehors de njaay mi la waaw lu kon lu nekk en door de njaay mi comme waajoo xam ne day jaay produit boo xam ne bu licite la waaye waa ji mu koy jaay da koy transformer def ko lu bon mu xam ne waa ji lool la koy jaaye wala mu am xalabatu zan zannihi li ëpp ci njortam que ne waa ji loolu lay def kooku amul droit dafa xaram mu jaay waajooju lool nga gis ne loolu du jaay mi ci boppam comme waa ju yoon jaay hein ma ñëw di jaay samay raisin sama toolub raisin ma ñëw am ko ma koy jaay wala ma witti leen ba pare yor samay carton di ko jaay sauf ko waa ji ma koy jaay moom moom kii la euh, sommelier la mooy gaa yooyu di seet vin yi ndax bi di ñam vin yeeg di xool ndax ban moo am qualité ban moo ëpp qualité naka la dose yeeg yooyu ba ba pare waa ji amul fu muy nale mbir yi mu ñëw ne ma dama bëggoon a jënd sa kii bu boobaa da day day xaraam ci yow nga jaay ko waaj ndax xam nga ne après fi mu koy jëme la xam nga yow jaay raisin dafa dagan boo ko jaayee benn fayen kay boo xam ne laax la ci nar rek surtout bu wow bi mu am am ngénte war a laax defaale ci raisin yi kay xam nga ne loolu kay lu baax la ci ñoom kon mbir mi du jaay raisin bi ci boppam moo xaram contrairement jaay mbaam xuux ak sàngara bi ñu wax sàng mu am yeneen façon njaay loo xam ne li tax mu yàqu mooy benn ci arkaanul bay yi moom lañu teggi fële waaw yooyu nag joxewoon nañ ci exemple mooy yoo xam ne ponku jaay ponku jaay kiy jaay ak li muy jaay kiy jënd ak li muy jënd ak siira bi siira bi nag tekkiwul na il faut comme ni ñu ko gisoon obligatoirement muy euh, jënd naa jaay na nag d'accord naa jënd naa jaay naa la d'accord naa jënd naa déedéet waxoon nañ la lépp luy wane taraadin am na diggante albayaani loolu day baax luy wane ne d'accord nañu te lool ci urfu lay tegu léegi mooy njaay moo xam ne benn ci ponk ponko dafa teggeeku complètement day yàqu mu am njaay moo xam ne li tax mu yàqu mooy charte yi daa am charte yuñ ci dugal daa am charte te yooyu am na exemple tamit yuñ ci gisoon ci biir weesu waaw dinañ ko waxaale après joxawaale ci quelques exemple comme niñ ko joxe woon bon xaw naa xaw kii tuuti après ñu jàll quoi ndax affaire bi wax naa la ay ay ay ay ay kii la euh, fu ñu tollati woon sax ndax jéggal ma téléphone bi dafa woote te manuma woon a bañ a wuyu euh, bon il fallait léegi nag Euh, fan la fan fan lañ yemoon euh, mooy njaay moo xam ne mooy liy yàq njaay mooy waxoon nañ charte yi nga xam ne charte moo ci dugg voilà ab chart condition bu ñu teg bu tax affaire bi yàqu njaay mi yàqu parce que dafa contraire ak esprit njaay ci charia mooy lépp loo xam ne bépp charte boo xam ne dañ koo teg pour contourner li charia ne ne am njaay nii lay demee yow nga nga ne d'accord on va le faire comme ça mais je vais une condition wala des condition yoo xam ne day tax li charia xam ci njaay yow loolu du demee noonu yooyu joxoon nañ ci exemple yooyu dinañ ko tudd insha allah kon yii nii yépp ay kii la yoo xam ne boo xamee esprit bi xam li tax ruusu aqlaam voilà foog naa loolu lañ doon wax mooy yoo xam ne danga leen di xam ay principe la yoo xam ne lii nii mooy yàqum njaay lii la ay mbir la yoo xam boo ko xamee nag yow léegi jaay muñ la exposé mu bees moo xam ne yaa ngi koy dóor a dégg il faut faire nag très attention parce que affaire yi euh, euh, léeg-léeg gars yi seen prospectus yi wala yi nga xam ne moom la ñuy euh, flyers yi ñuy wax voilà man moom tract laa xamoon ak yooyu gaa yi léegi flyers waaw anglais siise jël nañ kii bi waaw man tract ak pancarte ak yooyu laa xamoon mais bi ma xamee ne comme que anglais moom je suis <laughs> bi ma xamee loolu li muy tekki bu matee bu matee atit waaw bu matee at tey le 14 mars waaw 2018 bu matee at dama ko manula kii rek mais daal yàggul moom bi ma xamee ne loolu lay tekki xa yàggul waaw te dama koo laajte ne waaye yéen falaa yées yi ngeen di wax mooy lan waaw ñu ne mooy kii moom lañ ñuy wax tract ma ne waa kay man loolu xamoon naa ko mais nag bu ngeen waxee yii te man je ne suis pas anglophone te jànguma dara ci anglais li ma ci jàng xaw ma ci lu bari waaw léegi mooy euh, euh, yooyu ñuy def di ci di ci présenté seen façon njaay mi euh, boroom xam-xam walla nit ku ñu laaj loolu. amoo droit yem ci loolu parce que loolu noonu c'est trop réductif waaw parce que niñ koy présenter yow boo moytuwul mooy niñ koy présenter noonu day baax en général parce que bu dee ne ñoo xam ne xam nañ ne dañ ne ci affaire charia lañ koy def surtout ay finance islamique wala yu demee noonu en général brochure yi ñuy joxe ak yooyu noonu boo seetloo day jaar yoon sauf que nag boo yemee ci loolu. boo moytuwul di nga dugg ba ca biir nag gis ay yoo xamante ne nii da lay leer na liy baaxul moo tax yooyu dafa laajum ndànku waaw ne lii de ah ci kaw lii de baax na waaye nag manuma la ne lii baax na bala ma ne la baax na il foo ma fexe am ci lu gën leer boo manee sax woo kenn ci ñoom am ay coordonnées woo ko poser ko yow say question yi nga xam ne ay yoo xam ne ay ay interrogation loo am la yoo xam ne charia da da da koy lijjanti yooyu te mbir mi leerul ci ci ci ci ci flyers bi wala brochure bi nga laaj direct nu muy demee bu la waxee nag nga xam ne voilà kon lii la boo gisee lu noonu nga xam ne mbir yi noonu la ndax noonu la mënuñu lo lo lool il faut très il faut être très vigilant sinon brochure yi day baax en général ah. mais boo seetoo ba ca biir lañ mbir yi am na loo xam ne sharia du ko nangu waaw sharia du ko nangu de parce que mënoo force am na benn exemple mënoo forcer nit ci mu jënd waaw ne ko par force nga jënd lool man da nekk lool dinañ gis ci li nga xam ne eh, ci li ñuy gis tey insha allah muy at-talji'a mooy mooy njaayum ku ñu forcer rek al-mukra yooyu dafa bokk ci façon njaay yi nga xam ne dañ koo tere ndax darar da cee am mooy loraate lor sa mbokk jullit te sharia dane la darara wala dirar règle la te lool xadiis la sax waaw la darar amul lore doo lor sa bopp te doo loraate léegi nag sharia du may ngay lor sa bokk jullit waaw di ko forcer naan ko par force nga jënd wala gis nga boo jëndul dinañ la téq sàngam lool man da nekk loolu affaire chantage la te njaay dafa war a nekk an taradin moo xam waa ji ay kër lay jaay moo xam ay oto lay jaay moo xam lu muy jaay manu la teg condition boo xam ne danaan ah man nag moom il faut bu ñu commencé wax ci mbir yi il faut nga fay par exemple cinq pour cent waaw yoo xam ne da nga koy fay léegi daar daar boo demee ba ci biir mbir mi yow jënd goo ko <laughs> jënd goo kii woo yow ci stade de discussion nga ne gars yi ne la nag boo ñëwee nag comme que kii la fiñ la war a jaay euh, yow pour l'instant. il faut nga joxe cinq pour cent wala benn somme boo xam ne ñun dañ koy garder au cas yow boo boo gisee liñ lay jaay wala boo yow nga nga entre-temps am multiple raison wala raison yu tax jëndatoo bu boobaa yow li nga fi jot a joxe ñàkk nga ko waaw te waa ji jo jaayu la dara stade bi ngeen nekk jaayu tous ci discussion ngeen ne waaw dara fasuwul mooy condition yooyu dafa jar lool du baax ndax ana ci lan ngay lekke sa alalu mbokk ci ci ci neen manoo forcé nit naan ko da jënd parforce force wala boo jëndul li daan téq sàngam loolu man dane loolu ça niru plus ay méthode de gangster lay niru waaw chantage avec waa ji di jënd avec épée de Démoc de Damoclès tiim bopp bi alors que c'est pas léegi kon fa gisoon nañ façon yii yëpp waxoon nañ ko léegi nag kon gis nañ ci jataa bi weesu walillahi alhamdu wal minna exemple njaay yi nga xam ne xarar wor moo ci ne ak jahaala gisoon nañ munaabaga wante bi masa bayul xasa yi nga xam ne ay xeer ngay sànni lu mu dal ci njaay mi ci li ñuy jaay produit yi moom ngay jël amoo choix waaw bayul mulaamasa loo làmb loo laal moom boo ci teg sa loxo moom ngay jël saa nga daal di koy wëññi waaw gisoon nañu affaire u jaxaala goo xam ne da cay am waa joo xam ne day jaay loo xam ne manu koo livrer waaw ay jaay naa la jën wi ci géej gi waaw jaay naa la jën wi ci géej gi loolu day xaram parce que loolu noonu yow yow jën wi ci géej gi xamoo woon jëna te sax daa nekkul ci sa ci sa kii mooy du loo mën a livrer wala jaay naa la soow mi ci mi ci mi ci weenu weenu xar mi déedéet wala loolu it ci la nga ñëw ne sama terrain bii de dégg naa lu bari ay miin la ay miin dafay am ay gànjari suuf yu ne ci suuf si maadin léegi nag jaay naa la ko indil un million d'euros léegi yow nga exploiter kii bi nga nga génne li ci nekk nga jël déedéet way way waa ji bu gasee ba sonn amul dara nag wala li mu am xaaju la kii wala mu ëpp ndax foofu lenn la soit waa ji am ëpp li mu jaaye li nga ko jaaye te loolu lépp mooy bi ngeen di conclure affaire bi kenn xamul lan moo ne ci biir ak lan la toll prévision yi ñuy wax loolu c'est pas loolu noonu ñëw rek ne à peu près par exemple peut-être que lii yoo ci peut-être boobu mën naa bañ a demee noonu mooy loolu taxmin kese loolu mënuñ ci basé wu. léegi nag tey incha allah kon ñu war a gis beneen affaire muy njaay mi nga xamante ne nii dafa xaram ci sharia njaay yi nga xam ne dañoo xaram ndax lan darar ndax lor ak loraate da cee ne ak tromperie waaw waa joo xam ne ngandum xaddaa la saway ngandum trompeur la mooy tromperie sur la marchandise <laughs> Allahu looloo bari non moo tax booy seet gis nga eh, jataay yii nii gis nga yii nii waxoon nañ nga ko ne Seydina Ali la ñoo wala Seydina Omar radiyallahu dañuy nettali ku nekk ci moom loolu da dugg ci marché yi di di enquête gaay ku ko manul xamoo mais lee basiques ji jënd njaay mu ne la demal génnal suñu marché ndax damay bañ nga soit nga lekk riba wala nga lekkaloo ko nit ñi mooy nga lekkaloo xaraam wala nga lekkaloo nit ñi lu xaraam li gina a garaaw nag mooy nga ciy dundal sag njaboot yàlla la ñu naan commerçant diw loxo ca poos ndekete yoo poosam bi dara bu fëqoon a gënoon parce moom li muy lekk xamul dagan naam daganul loolu mooy dernier souci comme ni nga xam ne noonu la lawe ci suñu doom doomi jamono rawatina ci réew yu wolof ndax falaa gën a xam daanaka monde bi loolu la gars yi léegi ay ndax lii nii charia lu ci wax loolu daanaka mooy dernier souci yi bokkul sax ci souci yi ba ma naan dernier walla iyaazu billaah kon façon njaay yi nga xam ne kon bokk na ci lii tax njaay xaram xaram bu dee ne loraate da cee ne wala ak tromperie ak naxaate eh, bokk na ci yooyu te loolu tuddoon nañ ko mooy nit ki fekk waxoon nañ la biñ koy wax que ne day tekki day fii nii laa yabi'u looy li yonent bi aleyhi salaatu salaam xaraamal ne laa yabi'u rajulu ah wala laa yabi'u rajulu ala bay'i axi wala yaxtub laa yabi'u rajul ala bay'i axi wala yaxtubu ala xutbati axi illa an ya'zana la muy xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixayn yonent bi aleyhi salaatu ne bu kenn bu benn nit benn jullit bi jaay ci njaayum mbokkam waxoon nañ la euh, fii par exemple al fii dañ lay wax naan la dafay nekk ci addaad yi la bokk day tekki tamit njaay mooy laa yabi'u bu mu bu mu jënd day tekki jënd ci kaw njëndum jàmbur waaye it day tekki surtout li baat bi laa yabi'u rajulu ala bay'i axi bu kenn jaay ci njaayum ci kaw njaayum moroomam te tamit bu mu labat ci kaw labatu mbokkam jullite mooy lu dul illaa bi izni illaa ay ya'zana la lu dul waa ji ne ko bon finalement man jëndatuma wala finalement man jaayatuma waa ji commerçant bi doon wax ak benn client ba ñuy waaja a accord def accord daal di ngir mu mu conclure njaay mi finalement mu ko quoi ne benn beneen xaritu commerçant am ne ko man nga man moom désister naa waaw boobaa moo la jox ndigal man ngaa dem mais lii waa ji jënd tamit ñëw di jënd. fekk benn waay marchandise moo xam da nga koo bëgg am sa mbokk bu ko bëgg mais moom moo la fi njiit sa mbokk nag waxuma koo xam ne sénégalais la ngay sénégalais esprit yu borné yooyu amul ci charia sa mbokk mooy même bu dee japonais la ndax xam nga fii nii am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yu naan euh, non fii nii euh, la yabi'u ar-rajulu ala bay'i amul mafhum mooy lan mooy ne affaire bi ñépp ci yem jullit ak ñàkk jullit ñoo ci yem waaw jullit ak ñàkk jullit ñoo ci yema ah. mooy boo fekkoon ab yéeféer di jënd tamit loo xam ne lu dagan a jënd la yow amoo droit ñëw dribbler ko bàyyi ba mu waxaale commerçant bi ba war a jënd sawaay ba proposer prix nga daal di gis waa ji ci suuf ne ko ma gis la mu ñëw nga ne ko nga déey ko ne ko mais kaay ma euh, je je voudrais te euh, voir en aparté quoi ñu daje fee ñu mu ne mu ne mu ne waa ji mu ne chrétien bi xa may may ma ñëw. ma ne ko mais waa ji ñaata la la ci fay dégg naa quinze mille la la fay ci affaire bi mais waaw ma ne ko non bu ko jaay man ma jënd ko vingt ma jaay jënd la ko vingt mille am na ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu ne même loolu dafa xaram même bu dee chrétien la ndax fii amul. amul mafhum waaw laa yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi même bu dee chrétien la ndax foofu noonu euh, mooy fii uxuwa doomu aadama la alayhi salaatu mooy amul mafhum mais euh, amaana li gën a dëgër mooy ne même bu dee ne bon mooy loolu loolu euh, boobu dëgër na mais wala yaxtubu ala xutbati axi foofu mooy ab chrétien wala juif du ñëw di di di di di jéema de toute façon loolu sax daa mënu la ne mooy muy ñëw di takkub jullit bu jigéen ab chrétien ak boo bu góor walla juif ñëw di jéem a takkub jullit mais loolu moom xam nga bari na léegi <laughs> eh, gars yi moom dañuy fexe na waa ji waay comme que demee na nii fexeel rek tuub quoi tout simple na nii la rek ashhadu an laa ilaha illa allah wa pare nga dem ni may la sa may loolu graw waa ji it ne ah c'est c'est mieux que ça ñu ne ko waaw mu ne c'est bon yi sax mu ne je yi maye tout en sachant que loolu benn cinéma la rek goote mais waa ji gëmul dara ci mbir yi parce que daa nopp sa doom ji yow it nga bëgg mu gënal la parce que am nga yaakaar ne comme que tubaab la surtout bu dee tubaab waaw am nasaraan la sawaay bunt la bu ñu yàlla ubbil walla iyaathu billaah ngir ci yoro yéeg ak mën tukki yéeg yu mel noonu ak sama doom tekki ma tekki daldi génn ci ndóol gii ma ne walla iyaathu billaah walla iyaathu billaah géegi ngeen dóor seen cinéma daldi toog waaw nekk des grands acteurs yoo xam ne dangeen a jàpp ne buur yàlla ngeen di nax léegi euh, mooy euh, mooy côté boobu man da ne même bu dee nit ñi léegi gaa yi koy def mais li gaa yi def ak li baax taxul ba loolu amul benn rapport voilà loolu moom taxul ñu ñaata kan moo kan moo xamul ne wax lu amul amul addu amul euh, baaxul mais daanaka ci ci ci ci la ñépp dëkk ñi ci mucc ñu néew lañu waaw daanaka àgg na ci foo xam ne li may wax rek boo daje woon ak nit sax ko nit nit day tàmm wax lu amul ba béew bu daje woon ak moom ci mbedd mi rek ne ko foo jëm nii même wax la fi muy jëm te pourtant fu baax na ah, amul dara luñ ci war a nëbb te amul benn raison bu tax mu war a expliquer mais il faut mu expliquer Allahu foo jëm. marché laa jëm mais oh, loolu sax du la ko mën a wax boo ko waxee mu ne la kër diw laa jëm te yàlla xam na ne jëmu fa parce que moom dafa tàmm expliquer bo wal iyaadu billah yal na bu mu bokk nag ci ñi nga xam ne moom yakdibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba inda allahi kadaba yal na bu mu nag ñi nga xam ne dañuy expliquer waaw di nar bu ñuy nar di ci jël ay précaution di ko waajal di xool yan nar moo war a foor tey ba ñu bind leen nag buur yàlla kaste seen xol yi def na ñuy moom ay kazaab lañ ilaa abad loolu wal iyaazu billah a'adana allahu min hada waaw kon mooy loolu man léegi euh, imagineel mu nekk ab juif wala ab chrétien boo xam ne dangaa gis ab chrétien bu koy labat est-ce que en tant jullit yow am nga droit ñëw labat ko loolu nag fa la wute bi ne am na ñu ne sii te loolu sax mooy li gën a dëgër ndax li tax ñuy takk mais daa may condition gisoon nañ condition <laughs> kañ la jullit di mën a takku chrétienne wala ab juive waaw te tamit il faut pas ñépp di takk chrétienne yeeg juif yi kese bàyyi fi jigéenu jullit ñi sinon loolu it lu jara bàyyi xel la sinon yéen li ngeen nar a def mooy léegi ñoom ñu nekk célibataire ngeen di takk ci chrétien chrétiens yay juif rek te naan dagan na dagan na dagan na daa am ay ay conditions yoo xam ne tuddoon nañ ko walilahi alhamdu mi minna xaw na yàgg nag peut-être bu ñu amaatee jot dinañ ko mas a kii euh, dinañ ci mas ñëwaat waa ji ñëw daal di dame le chrétien bi takk juif bi ah, loolu kay bu dee jullit ci yoon li tax muy takk ko mooy génne ko ci yéeféer gi mu ne fexe mu embrasser lislaam nekk jullit loolu kay xam nga ne moo gën waaw kon li ñu soxla fii en tout cas mooy façon njaay mi baaxul waaw ndax yonent bi alayhi moo ko xaramal laa yabi'u wala laa yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd laa yabi'u ar-rajulu ala xutbati axi bu kenn jaay ci njaayum sa mbokk waaye bu labat ci kaw labatu sa mbokk lu dul mu ne la man de ndaw si damaa ko doon labat waaye bon finalement daal je vais laisser tomber quoi mu wax la lool kon yow bu dee ne yow amoon nga xemmeem téef ci ndaw si ah yow bu boobaa mën ngaa dem mais nga yëg ne saa ngóone sawaay mu ngi ci euh, mu ngi euh, mu ngi mu ngi labat nogoy ah? yow nga bàyyi sawaay yëg ko ba pare di jaar ci suuf ngir ñu wax waxu ma nag genre yëfi caaxaani Sénégal yooyu moom foog naa ñépp comprendre rek ne taxul may wax quoi farantu yu dul jeex moom kooku moom ku ko mën a ku ko ku ku ko mën a dribbler cent fois defal nekk fi ñu naan sama sama petit tamit yëfi caaxaan yooyu moom taxul ñuy wax yaakaar naa ne. waaw yooyu yaakaar naa ne moom ñépp comprendre nañu ko wala c'est ça petite amiek yooyu moom ñu ne fi di caaxaan ak fu euh, ñu leen gis ñooy ànd ak te takku ko tegiwuñ dara waaw kooku moom yow bu dee da ngaa <laughs> xemmeem ndaw si te euh, dëgg tax laa jóg ak kii ne demal bu wax ndaw si bu d'accord ay parents d'accord ñu may la ko ko waa ji toog fee bu fi nekk nag di déprimer woo dañ maa war kenn woru la <laughs> bu dee ne bu dee tamit gars yi neewuñ ko yow lañ koy may <laughs> voilà waaw eh, caaxaat yooyu nekk fi di kii di jaay genre des faux couple yooyu nga xam ne du couple sax loolu taxul ñuy wax ko quoi eh, kon jaay ci kaw njaayum kenn walla ngay jënd ci kaw njëndum sa mbokku jullit loolu dafa xaram xam nga lu tax charia eh, di tere yi mais waxuma la bala ñu ñëw naroon naa ko fàtte même di waxaale ci sa kaw waxaale mbokku jullit sa mbokku jullit sax dañ koo xaraamal waaw moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne bu kenn jullit bi bu mu waxaale ci kaw saw mi axi ci kaw waxaaleem mbokkam loolu it muttafaqun alayhi la waaw mu ngoog loolu kay leer na nga fekk ko muy waxaale mënoo ñëw dame ko le pion du yëkkati enchère yi léegi nag ah bon nañu taxaw noonu parce que am na beneen façon bu ñuy gis boo xam ne dafa xaw a niroog lii waaw mais boobu day am fu muy baax am fu muy bone dinañ ci ñëw mooy nga fekk kuy waxaale vraiment jënd ko tax a jóg ba waa ji dem nañ bay waaj a conclure nga ñëw ne nga ñëw jaar ci kawam noonu li tax nag charia di tere lii lépp. mooy lor ngay teg sa mbokk sa mbokk jullit parce que moom mi soxla marchandise bi ba ñëw ba di ko waxaale nga ñëw jaar ci kaw mais xalaatal kooku xolam nan lay nan lay mujjee ban impression lay am ci yow hein kooku nga foog ne après dina la estimer wu mën na jur ak mbañante seen biir waaw mën na jur ak mbañante seen biir indi ak noonoo ak mbañante ak ak li nga xam ne soxorante waaw loolu lépp mën na ko indi mën na ko indi parce que euh, gaa yi ñu dribble ci wàllu surtout côté côté surtout nag côté bële moo gën a garaaw moom ci gaa yi moom waaju doon kii as ndaw ba ni ñuy waaj daanaka léegi ñu kii ko am ku jóge na le gaa yi léeg-léeg moodu moodu yi lañu koy jiiñ quoi waaw ñëw di wax nekk fi rek yow moom sa gafaka rëyul benn genre fonctionnaire nga Sénégal ak yooyu gaa yi niñ leen yebee pour pourtant ñu ngi liggéey def li ñu koy ñuy gaa yi daal sawaay man moom gisuma kuy liggéey ñu lay xeeb wala di kii déet ëpp naa def même ki liggéeyul sax xamoo li tax liggéey mu ngi góorgóorlu di ut mais amul mais dogalu yàlla lañ ñaata nit ñoo toog hein di ut liggéey ba sonn amuñu ñoo kooku mënoo ko xas def na li ko war mais gars yi dañ lay xoole rek regard bu pesant boobu tax na gaay bi jël mbëkk mi quoi ñenn ñi bële moom moo gën a garaaw gars yi moom boo fi kiiwee ñu ne moodu bi saa yi daa nekk fii di laban ndaw si daanaka tuutee des ñu may ko ko benn moodu moodu jóge nële jóge Italie saa yi wàcceel parent yi benn Mercedes bawol bawol dóor ndaw si ay kii yu kado yu bari nga dégg ñu ne samdi lañ ko koy may mooy xam nga lool c'est grave quoi mooy conséquence bi nu muy demee waa ji budul nit koo xam ne parce que am na ñoo xam ne moom bu leen dalee bu dee ñoom lañ ko def buur yàlla may na leen da leen dis jox xolu muñ boo xam ne mais mbir mi day mel ni weñ weñ bu leen weñ bu bu leen fil dem allahu akbar ja'alana allahu min haula'i yal nañu yàlla boole ci ñooñu nga xam ne lu nattu bi metti metti mais gaay mais benn dang naan mais gaay xanaa kii moom dara kii kii kii xanaa il insensible am na ñoo xam ne mën na leen a dal ah, lu mel noonu vraiment mais après vite ñu tourner la page ba pare waa ji ko def duñ ko mere duñ ko ko xoole duñ ko kii mais loolu noonu c'est exceptionnel li ëpp ci nit ñi mooy loolu day jural ak mbañanteeg ak li nga xam ne am na ñoo xam ne sax mën na ci àgg ci crime de crime passionnel ah ah si <laughs> ah nit nit la ah. faut faire très attention ah. mooy loolu dafa xaram par exemple njaay ci njaayum jàmbur wala di jënd koo xam ne sa mbokk ñëw di jënd ba dara desul lu conclure nga ñëw yo ne ko man nag non bàyyil kii man ma fay la lu ëpp lii quoi loolu façon njaay moomu dafa xaram li tax nag mu xaram mooy loolu mooy affaire boobu la sinon bu dee jënd ak jaay kese mooy remplir kii mais sauf que yow dangaa lor sa lépp loo xam ne nag day lor sa mbokku jullit dañ koy teggi voilà mu am beneen bi ñu la doon wax beneen façon ci njaay yi nga xam ne day indi lor te tromperie da ci am ndax waa ji dafa tromper xaritam bi na wala mbokkam wala mbokku jullit waxoon naa lu affaire sénégalais muy sénégalais de même bu doonub japonais la bu nekkub jullit ñoo yem. amoo droit gi sa dajeeg moom fii ci Paris wala fii ci lion wala fii ci Marseille wala sàndaga mu ñëw waxaale dara dem ba koy jënd nga ah waaye naar yi moom saa yi da ngay walam naar fee ca Louga sa nga naan bon naar yi moom nañ topp ne quoi ñëw ne waa ji eh, ay affaire la laa wax fibre nationaliste dalaa war a dugg nan nga fi ma fi bàyyee di ko jaay même bu dee moo njëkk a ñëw loolu yëpp waxi caaxaan la loolu la l'islam ñëw di dindi ah buur yàlla tere na loolu ah yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum 'inda allahi atqaakum yéen nit ñi maa leen binde ngeen nekk ñii nekk góor ñii nekk jigéen waaw naa ja'alnaakum ma def leen shu'uban ay ay ay ay ay waaso wa qabaa'il ay peuple wa qabaa'il ak ay waaso ngeen wute li ta'aaraw foo ngir ngeen xamante couleur yu wute yi defuñu ko ngir blanc bi jàpp ne moo gën noir bi noir bi jàpp ne moom moo gën blanc bi déedéet wala moo gën ku jaune ki lool buur yàlla da koo def li taarafu ngeen xamee gis tamit buur yàlla mi nga xam ne mooy almusawwir moom mi nga xam ne moom subhaanahu wa mooy joxe melo yi ni mu koy neexe mu jox ku ko neex melo wu ko neex allahu akbar nga gis loolu mu lay delloo ci yàlla boo gisee ku koo xam ne loolu loolu la war a demee mais bëgg ko jàppe barrière hmm? bëgg ko jàppe barrière sama bës a gën yow iblisa la iblis moo la nàmpal kii ci moom nga nàmpe parce que moom moo ne ana xayrun minhu ndax man xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin loolu racisme googu la iblis doxoon de waaw mooy maamu raciste yi raciste yépp iblis leen ci ci ci ci ci teenu iblis bu xeeñ bi te te bon ci lañuy naan waaw nationalisme yéeg gaa yi nekk fi panafricaniste yéeg nga xam ne dañ ci mujj ba mooy ñi ci ëppal trop nga xam ne jàpp nañ leen tuutee nègre quoi l'homme noir daal moo gën ci nit ñi voilà c'est lui qui a qui qui a qui l'homme blanc yi toog fële jàpp ne l'homme blanc voilà c'est lui qui a kii qui a qui ñoo ñépp ci teenu iblis bu xeeñ bi te nëpp lañ naan waaw ak façon éloquence bu ñu am cravate di jaay monsieur le monsieur le l'intellectuel ce n'est ça ça ça ne sert à kon mu nekk japone mu nekk brésilien maadaama ci kaw ñu mbir mi si jullit a tax ñuy wax bu dul jullit moom taxul ñuy wax jullit la yow amoo droit mu ñëw waxaale walla muy ñëw di jënd ba pare nga ñëw ne waa ji hee jaar ci suuf jënd bàyyi ko te moom mu ngi ko doon waa ji jënd ñëwoon na bay waa ji conclure nga jaar ci kaw walla muy jaay côté jaay mi waxoon naa ko waa jiy jaay waa ji di jaay benn waaye dara benn mbokk benn commerçant ñëw gis ne waa ji jënd pa pardon ma euh, saa yi man nga am nga deux minutes euh, c'est urgent waa ji ne commercant bi xaaral ma ñëw dem mu ne ko loo bëggoon mu ne ko non bon ab ordinateur laa bëggoon de ban marque mu ne ko non kii quoi Samsung wala bon Acer quoi. ñaata pouces non dix quoi dix pouces ñaata giga mu wax yépp daal wax yépp ba mu ne ko kii ñaata la koy jaaye mu ne ko ah moom nag nee na ma nee trois cent cinquante euros la ma koy jaaye quoi mu ne ko non mu ne ko xoolal bàyyil mu daanu bàyyi ko nga ñëw ma jaaye la ko trois cent ah noonu la ñuy def après ne ko ah baax naa léegi mën ngaa dem quoi waa ji dem ne waa ji euh, non finalement dama koy bàyyi loolu dafa xaram ndax waa ji yabi'u ala bay'i day jaay ci kaw jaayum ki nga xam ne mooy mbokkam conclure rek a ci desoon mu ñëw ne waa ji may ma kon benn façon njaay mu xaraama ngoog li aj li al ak dorar mooy lor boo teg sa mbokk jullit ak moo xoolal noonu mooy nga jaay nga wiiri ci ginnaawam def ko loolu muy indi at tabaawudu wa shahna mbañanteeg xol yu tàng ak bañ ñàkk bëggante beneen façon njaay moo xam ne moom lañ la doon wax nañ taxaw fii ndax dafa mooy njaay moo xamante ne mooy an najash waaw ah. moom najash ah, mooy xam nga dégg nga xadiis ba wala tanaajashu laa tabaghadu wala taxaasadu ak bu leen tana bu leen bañante bu leen soxorante mais bu leen def najas najas mu léegi mooy lan loolu loolu euh, en mooy man damay fexe hein gis benn waay boo xam ne dafa bëgg benn marchandise bëggu koo jënd ma ñëw wan ko ne man dama koo bëgg muy concurrent am na muy concurrence am na <coughs> léegi nag loolu nag dama ko wane rek mais man bëggumaa jënd mbir mi ngir lan ngir faire le prix voilà léegi xool euh, bu ñu nee waa ji teg ay marchandise ne man de damay jaay sama oto bi lu ci waay man hmm bi mu wala mu joxe benn kii ne bon def benn publicité ne jour tel damay jaay damay débarrassé wu ci sama kii dama koy jaay voilà genre marché aux puces laay def sama yu yàgg yi meuble yu yàgg yeeg kii yépp def publicité bi ne da koy jaay otoom yu yàgg yeeg yi nga xam ne kii la ko ay collection la voiture de collection téléphone yi njëkk génn nga xam ni njëkkoon a am ordinateur bi njëkkoon a génn waaw yu mel noonu wala damay jaay lii sama saaku ceeb bi dama koy jaay léegi nag man daal je le vends au plus offrant ki gën joxe loolu nit bu ko neexee mu def ko ah kii fay lu ëpp moom laa ki gën fay moom laa koy jaay léegi nag mu ne xam nga loolu noonu baax na bu dee entente amul léegi nag ci biir mu ne ay gaayam ab xaritam ni ko xoolal wala ay xaritam ne leen bon. soyez dans la salle wala ngeen di woote au téléphone ndax xam nga loolu gars yi dañ koy def au téléphone ñii ne enchères yi yow daal bés bu ñu commencé bu ñu commencé yow njëkk la wax ne affaire bi man cinquante mille francs laa koy laa koy mën naa ci cinquante mille xam nga keneen ku ko bëgg te te te lool tax mu jënd ko mu bëgg mooy dafa bëgg jënd mbir mi mooy. xam na ne bu joxee bu nee quarante mille mooy mooy bu ko am mooy il sera obligé mu ne soixante mille wala cinquante cinq mooy waa ji xemmem loo waa ji tax waa ji ne ah comme que ñii ñëpp bi ñuy wax mu ne cinquante keneen ki ko bëgg réellement ñi nekk ci mbooloo mi am ku ne cinquante man man naa ci cinquante cinq waa ji comme que teg na gaay ci biir saal bi ak yooyu ne bu kii waxee lii rek yéen da ngeen di wax lu gën a sori ku wax leen ngeen teg loolu noonu dafa xaram loolu mooy an najash hmm? mooy ne waa ji li tax muy yokk ci prix bi naan aywa ah man man naa ci lii mooy ne dafa ko ngir bë moom mu jënd ko de mais dafa bëgg mbokku jullitam bi ko soxla bi mu xam ne bëgg na ko ngir mu fay lu cher ba pare gin koo pousser ci wanne kon affaire bi am na solo ah le fait diw bëgg koo jënd mooy day wanne kon affaire bi je vais faire une affaire alors que deful benn affaire moom moom ci boppam la gaay la waa jiy def affaire ndek mooy maf'ulun bihi bi ba pare moom mu jàpp na fa'il la complément d'objet direct moom lañuy doxal mbir yi ci kaw moom mu foog ne mooy doxal waaw kon loolu la loolu bu dee lool benn affaire benn façon la mooy commerçant bi ak waa ji ñu daal di ciy dëppoo mooy benn waay boo xam ne moo xam xaritam la moo xam ku mu recruter la wala ku mu for ci mbedd mi ne ko xoola defal ma lool après ma jox la ma jox la cinq cinq mille waaw romb ci taxaw ci mbedd mi laata affaire yi commencé mu mu gis benn waay di romb mu ne ko saa yi mën naa la gis mu ñëw mu ne ko mais dama am lu ma doon jaay fii sauf ko dama koy jaay ko gën a fay lu bari yow damaa bëgg nag bu ma bu ñu commencé affaire bi rek yow commencé nga ne cinquante mille nga ci man après man bu ko defee gars yi duñ mën a joxe duñ mën a ñëw naan quarante mille wala lu tuuti lool léegi yow man maa la jox cinq mille francs quoi waa ji d'accord loolu ñoom ñaar ñippayam bàkkaar te njaay moom dafa xaram waaw ndax lan darar da lor sa bokk jullit ci le fait nga koy tax muy yokk di fay lu cher te yow bëggoo ko rien ngir damm ay tànkam hmm. léeg-léeg nag waa ji nga xam ne mooy def loolu fexe ba xemmem loo nit ki ci ci produit bi mën na sax bañ a nekk mën na nekk jaaykat bi jaaykat bi tamit mën naa def loolu najas jaaykat bi mën naa ñëw parce que bu boobaa mooy tromperie bi ñu doon wax ndax ñu ngi ci njaay yi nga xam ne dafa am lor ak tromperie woraate mooy tromperie rek waaw mooy wor non lor lor laa bëgg wax lor ak tromperie ak naxaate lor ak naxaate mooy waa ji ñëw ne loolu mën na nekk tamit ci jaaykat bi ndax jaaykat bi mooy lépp loo xam ne xam nga najas mooy lépp loo xam ne day yokk xem day xemmem loo kiy waja wa war a jënd ci benn marchandise mais xemmem loo ko ci ba mu ko mais ci kaw mu jënd ko lu seer loo xam ne waa ji day fexe te boobu mooy du ko def à la nit bu jëlee yëfam parce que nga ne ma mais kon euh, di publicité sam njaay yi ngir nit ñi jënd ko lool man da ne ñu ne la non non du lool nit ki mën na koo def waaw. waaw wane say produits démontrer wan def démonstration wane loolu mën nga koo def ngir attirer des clients mais li bon mooy fu fi muy duggee ci buntu najas mooy waa ji ne ñëw ne jaaykat bi bon jaaykat bi ne kiy jënd. ah man nag gis nga produit bi hein cinquante mille laa ko kii wede waaw waaw léegi ndekete yoo day wax lu ko day wax lu amul vingt mille kese la ko la ci am la la ko la ko wute xam nga le fait mu ne ko cinquante mille mooy waa ji euh, moom bu koy jënd léegi soit mu ne ko kon ndax ça ne sert mu naan ko kaay ma jaayaat ma jëndaat la ko cinquante mil da ci yokk dara ndekete da koo war ndax fexe na xemmeem loo ko ci mbir mi mais mu jaay ko loo xam ne ci ay wax yoo xam ne yu amul waaw hmm? loolu la kon loolu la léegi bu ko defee waa ji waa ji dugg waaw wala bu ñëw ba léegi commerçant bi ne benn waay gis nga nag sama lii nii may jaay cinquante mille laa ko jënde waaw cinquante mille daal léegi nag jooju dem gis keneen koo xam ne xam na ne bëggoon na produit bu mel nii quoi ne ko ah gis naa produit bi nga bëggoon ne mais nag manu jar lu weesu cinquante mille moom il faut mu yokk quoi manu la jar cinquante mille parce que ki ma gis mu koy jaay moom ëppal na loolu pourtant waa ji waa ji nga xam ne moom mooy rapporte mbir yi moom dëgg ko tax a wax mooy loolu moom dafa jàpp ne mu ngi ci dëgg alors que jaaykat bi moo teg dil bu boobaa jaaykat bi ci boppam moom problème bi voilà mooy loolu ndax tromperie daa am sur la sur ndax ndax mooy lor bu mu tekkale ci loo xam ne ak lu am waalil naas yi bil baatil la tudd voilà léegi ah, léeg-léeg léeg jaaykat bi mën na koo bañ a yëg kon gis nañu jaaykat bi dëppoo ak benn waay ngir yokk pris yi xemmem loo gaa yi ci marché bi yokk prix yi ba gaa yi muy gën a cher ñu def entente muy entente illicite wala <laughs> gis nga lii nag du ay produit ko sa doon de <laughs> mais nañ bàyyi lool sax euh, beneen côté bi mooy jaaykat bi ci boppam ñëw wax waa ji ne ko mbir mi man li mu ko jënde cinquante mille laa ko jënde alors que affaire bi demewul noonu ginnaaw bi mu ko xemmem loolu ci mbir wala mu wax benn waay ne ko man de affaire bi cinquante mille laa ko jënde waa ji dem gis ko te moom bi xam na ne waa ji xam na ko bëgg marchandise mi waa ji dem ne ah man de gis naa sa marchandise ma li nga soxla waaye nag waa ji ko li ma gis ma am ko cinquante mille la ko jënde kon mooy yow il faut nga teg ci lu lool ndax bi il faut ma ci bénéfice kon loolu beneen côté la muy côté jaaykat bi mu am boo xam ne jaaykat bi ci boppam man na koo bañ a yëg nga ne ma luy loolu ma ne benn waay waaw mooy mën na nekk benn sa personne fële waaw waa ji gis mbokkum jullitam moo xam ne dafa bëgg wala benn waay boo xam ne daal am na daal lu mu ko meree ndax mu ne xaaral gis naa ni saa yi ab oto la bëgg a jënd li may def je vais faire tout pour damm tànkam ñu ma koy defee concessionnaire bi waa ji ñëw mu koy jaaykatu oto yi waa ji ñëw ne man de benn Mitsubishi laa soxla woon parce que sama tool yi fokk ma ciy dem ak Mitsubishi dañoo sori te dañoo kii ak yooyu ça ma kii quoi waa ji ñëw ne commerçant bi ne man de <clears throat> vingt millions francs CFA laa koy jaay euh, waayam ji ko mere ñëw tamit ne dégg waa ji wax lool mun na ko mun na ko man moom wala commerçant bi ne ne ne waaw man vingt millions mu ne ko man waa ji dem bay mu ne ko non man man naa ci lu ëpp loolu xam nga day dugg ci liñ doon wax sànk mais bii euh, moo gën a am sew sew ndax commerçant bi bu boobaa waa ji day ñëw ne ko man lii de bëggoon naa ko mais vingt million laa am laa ko mën a jënde voilà voilà lii mooy exemple bi man sa oto Mitsubishi bi vingt millions laa ci am laa ci man waa ji xarit bi ko mere ñëw ne waa ji mooy ci kanam waa ji mu ne ko non man nag mën naa ci vingt deux million xam nga commerçant bi moom amul entente takk waa ji jaaykat kiy jënd ne bon kon man 23 waa ji bi mu nee 23 millions waa ji ne waa ji door a bàyyi mais tey mu dee de xam naa ne 20 million kese la amoon 23 3 million yi après day day mujj lebi ñëw jënd voilà. mooy yooyu yépp mooy lépp loo xam ne day tax nga xemmeem loolu ci marchandise wala lu mu bëgg a jënd ngeen def entente wala nga yow nga wax loo xam ne amul ngir mën a damm tànkwaa ji ngir jaaye ko lu gina a cher lañ ko jënde woon wala benn waay jóge fële ngir jëndkat bi jënd lu ëpp liw affaire bi war a jar ci ay lim naan moom da koo bëgg ay lii la ci man yooyu yépp ci najas la bokk voilà kon mooy loolu dafa xaram ndax lan nga ne ma léegi ginnaaw bi nga waxee lii lépp ana liy wane ne loolu dafa xaram hein ñu ne la parce que hein yonent mi alayhi moo ko xaramal gis nañ sànq laata naa jashu bu leen def loolu bu leen ko defante waaw di def di yokk ci prix te amoo benn intention jënd ko mais ngir ngir gaa yi fay lu gën a cher hmm? loolu dafa xaram ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam naha an anhu dafa tere façon jaay mu mel nii mooy loolu dafa xaram dafa xaram léegi mooy xadiisu kii la mu ngi ci saxiixayni seydna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ani najash yonent bi alayhi salaatu salaam de moom moo xaraamal najash mooy yokk ci prix yi te jëndoo ndax lan lor góoy teg hmm? sa mbokk jullit ak tromperie goo koy tromper mu foog ne yow da ngay jënd ndekete yoo yow jëndoon moom nga bëgg a gor tànkam loolu dafa xaram am na beneen façon njaay moo xam ne dafa xaram ndax lan parce que lor lor sa mbokk jullit moo ci ne ak tromperie mooy talaqi rukbaan loolu mooy lan mooy dajeek Euh, dañ koy wax tamit talaqil jalab mooy daje euh, xam nga façon njaay mii mooy damay nekk ci ville bi comme gaa yi nga xam ne xoolal ma joxe benn exemple benn exemple marché Touba Toul bi hebdomadaire bi am samedi xam nga village yu bari yu nekk côté dans le Bawol ak Thiès noonu ci village yi côté yooyu dañ fay dañ fay ñëw ndax foofu day at dafa attractive day bari ay nit ngir écouler fa seeni marchandises jaay fa seeni xar seeni seeni seeni seeni seeni euh, bon ay ganaar wala jëndaale jaay dafa fas jaay fay fas di kii yooyu mooy transaction yi dafay dox. marché Touba Toul ba léegi man ma ne bon exemple bi nag mën na dox ci marché yépp ah mën na dox waa ji nga xam ne man dama nekk Ziguinchor ville nekk Ziguinchor gaa yi di jële village waaye di jële seen seen kii yi seen seen seen euh, miel yi nga xam ne mooy lem yi ak li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy diw tiir yeeg diw ñor yeeg yooyu ak yooyu daal ak mango yeeg yooyu di ko indi ngir jaay si ko ci ville bi man mane ne bon je vais je vais xam ne jour tel lañuy ñëw ma dab leen bala ñuy agsi ma dajeeg ñoom ci buntu dëkk bi wala bala ñoo ñëw waaw. dajeeg ñoom ne leen nag bon léegi jaay leen ma seen affaire yi je vous achète tout jaay leen ma affaire yi man xam naa soxla bu ko marché bi ville bi soxla xam naa la muy jar xam naa ni gars yi dañ koo soxla te bu soxla baree te demande bi néew prix yi day flambé man ma ne xaaral dab gars yi ci yoon yi avant ñuy agsi jënd affaire yi ci ñoom. bu ma ñëwee nag ci marché bi jënd ko mais mais mais presque rien quoi bon yow ndax ñooñ dañuy am soxla ngir jaay loolu ngir seere yi comme ñu amee soxla ma ñëw jënd affaire yi ci prix boo xam ne vraiment bu bu kase ko gëmloo gaay ne leen ah lii lii lii boo demee fee kaay leen mu jaayal leen ko kaay ma jëndal leen lii ndax bu ngeen fa demee da ngeen di sonal transport bi ngeen di jël sonn ba foofu dama leen koy wax ah, bu ngeen demee ci ville bi it ci marché hebdomadaire bi de toute façon manu ngeen ko amee lu lu ëpp li ma leen koy jënde kon nag man dama leen a simplifier mbir mi gars yi ne ah kon baax na nañ leen ko jaay ñu jaay ko moom nag mu dem bu demee nag ci marché ville bi nag yokk prix yi Allahu akbar <laughs> loolu mooy tarak talaqa rukbaan façon njaay moom dafa xaram léegi moom danaan bon xam nga kooku xam nga ci biti nii parce que dil bi moom boo gisee dil bi danga nga naan lii c'est lii lii lii lii lii lii lii lii c'est ñaaw quoi lii moom ñaaw na parce que lii waa ji dafa tromper gars yi mooy mais ci biti boo xoolee carcasse bi mooy le fekk que mu ne affaire yi lii la wala du ngeen ko amee lu gën suufee de toute façon manu ngeen ko jaay lu ëpp li ma leen ko jënde Hmm? xam nga loolu côté wax lu amul la cim njaay a ah, comme que gaa yi tamit dañu crédule dañuy ñoom lu ñu leen wax ni jàpp ne a ah, waa ji kay xanaa la fait que mu jóge fee ba fii moom ñëwul rek di wax loo xam ne amul jaay ko ko ne ah noppal nañu sax ah na de man di lii bu ma ko ci amee baax na xam nga ci biti nag naan njaay mi baax na d'alors ko loolu baaxul parce que waa ji dafa nax nit ñi te tamit non seulement nax nañu ko ñi mu euh, villageois yi mu yi mu jënd ci mbir mi mais mais rey na waa dëkk bi parce que ba mu demee mais dafa dafa doubler prix bi wala mu yokk ko yokk koo xam ne moom daanaka bénéfice boo mooyul deux sant pour cent la ci yam wala cinquante pour cent loolu noonu dafa xaram voilà ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ko xaraamal ndax seydina ibn mas'ud radiyallahu taala anhu mu ne mu jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne annahu naha an talaqil buyu' que dañuy day xaraamal ñuy dajeek mooy marchandise yi ca biti dëkk ba daldi leen di intercepté jënd ko foofu ñëw di ko jaay ci biir dëkk bi waaw moo tax seydina abdullah ibn umar mu wax ci xadiis boo xam ne it mu ngi ci saxiixayni mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an tutalaqqa as-sila'u hatta tablugha al-aswaq mu ne yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa xaraamal ñuy dem di intercepter di dajeeg marchandise yi ña ko yor mooy borom marchandise yi jënd ko ci ñoom avant ñuy agsi ci marché bi voilà loolu la loolu la ndax lan moo tax ci beneen xadiis bi bu seydna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu nekk tamit ci saxiixay ni mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane laa tulaqul rukbaan bu leen dajeek gaa yi mooy caravane yi jóge ci àll bi ak seen convoi yi di ñëw ngir jaay ci marché ville bi ak yooyu bu leen dem di dajeek ñoom waaw ndax lan yonent mi salaam ne woon da'u naasa yarzuqu llaahu ba'dahum min ba'd bàyyi leen nit ñi buur yàlla di wërsëgal leen ñi ci ñenn ñi lii nag newul ci saxiixay ni côté bii voilà imaamu muslim solo na lu mel nii mais loolu dinañ ko gis ci beneen façon njaay mi ci ñëw dinañ ci dugg ci xadis boobu waa ji lu def mooy xam nga commerçant jaay eh, jóge ci àll bi bu ñëwoon ñoom li ñu bëgg ci njaay mi xam nañ ko bu ñëwee ci marché bi dinañ xam ni prix yi demee ak nu bëgg nu produit bi ban ban ban fan la tollu nit ñi li ñuy jaay seet xar yi wala ginaar yi wala eh, lem yi wala diw ñor yi wala yu mel noonu wala dugub ji wala gerte gi ah boo ko def bu ñëwee dinañ xam ni mu demee même bu dee ne après dañuy ñëw mu ne bàyyi leen buur yàlla di wërsëgal ñenn ñi ci ñenn ñi ci noonu mooy bu ñëwee ñu ñu agsi ci marché bi nit ñëw ne voilà man par exemple waa bu doon dabu leen daa bàyyi ba ñëw ci marché bi mu jënd lépp ci ñoom foofu loolu mën naa nekk à condition mu bañ leen a wax lu amul ah. mu ñëw ne leen waaw euh, agsi ngeen. man de dama cee soxla woon lu bari seen seen diwtiir ji lu bari laa ci soxla woon est-ce que pur la ñu ne waaw ñu gis ne waaw mu ne leen man nag je voudrais jënd lépp ñu wax ci d'accord ci prix bi loolu baax na parce que gars yi agsi nañ ci marché bi xam nañ ni mu demee. alors que fële mooy waa ji da leen ne foofu bu ngeen fa demee du façon fexe naa wax loo xam de toute façon day décourager loo waa ji ngir mu ñëw gaa yi ngir ñu ñëw loolu la mooy intercepter yooyu di intercepter gaa yi moo tax Seydina Abdallah ibn euh, Abbas radiyallahu ta'ala anhu ba mu waxee xadiis bi dañ koo laaj na ko mais mais mais lan mooy loolu këne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa ne bu ko bu bu bu bu bu bu kenn eh, wala non loolu nañ bàyyi bu bii di ñëw bu ñuy wax ci beneen façon njaay mi mi nga xam ne moo bii wa niroo te xadiisu Seydina Abdullah ibn Abbas bi da leen a boole waaw mooy laa talaqu rukbaan bi ñu wax sànq da cee boole njaay mi après biñ ko laajee nag lan mooy deuxième phrase bi mooy lan lool lu muy tekki munu daal di expliquer mbir mi mooy kon li ñu jàpp fii mooy kon tey insha allah gis nañu que ne njaay ci njaayum sa mbokk dafa xaram mais jënd ci kaw sa njëndum mbokk moo xam ne day dem bay conclure wala njaay boo xam ne waaj day dem bay waaj a jaay waaj nga ñëw dribble ko loolu dafa xaram ndax lan li sababi ad-darar lor booy teg sa mbokk jullit beneen façon mooy an najash yow nga ñëw fi di yokk marché mi di wan nit ñi ne bëgg nga ko ndekete yoo bëggoo ludul waa ji fay lu cher moo xam da ngaa combiner nag commerçant bi wala yow yaa ko def ngir mer boo mer ci waa ji loolu yépp ndax la lor nga sa mbokku jullit ba nga defee mu fay loo xam ne mënoon naa bañoon a fay lu toll noonu accéder ci marchandise mi yow nga fexe mu fay loo xam ne c'est exorbitant loolu dafa xaraam ci ki koy def mu am beneen affaire muy talaqi rukbaan mooy nga ñëw intercepter gaa yi laata ñuy dugg ci marché bi nga xam ne ñoom xamuñu marché bi ni mu demee fluctuation marché bi xamuñu ko nga gaaw daw xam ne ñu ngi ñëw nga dab leen waaw ngir jënd mbir mi ci ñoom loolu yonent mi alayhi salaam moo ko tere ndax lan non Euh, wax nga leen lu amul bi nga leen lii de façon bu ngeen fa demee du jar dara presque li ma leen koy jënde vraiment man sax damay perte nii mais dama koy def ngir yombalal leen ko ba pare lor na waa marché bi ndax waa marché bi kat bu gaa yi ñëwoon manoon nañ ko jënde loo xamante ne nii du moo lu moins cher lay doon waaw waa ji nag ñëw comme que moom xam ne ni mu demee mu ñëw daal di triple prix yi wala mu doubler leen yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne. façon njaay la yoo xam ne dafa xaraam ci kaw lan lan moo tax li ajlil garar non li ajli ad-darar ndax lor gu ci ne ak tromperie waaw tromper na ñu doon jaay ñi doon ñëw jóge ci village yi wala jóge feneen ah yi waaye loolu mooy seen côté da leen ci wax ji leen wax lu amul côté waa citadin yi moom ñi ñëw ci marché bi ñooñu moom dalee na lor waaw ndax bu bu gaa yi campagnards yi ñëwoon ñu waxaaleek ñoom ñoom ñoom dinañ xam lii marchandise mi liñ ci bëgg man daal sama marchandise mi yépp man ma ci amee cent mille francs moom CFA baax na ñu ñëw wax ak gaa yi ci biir marché bi waxaaleeg ñoom gaa yi ci gaa yi mooy ñiy jënd dinañ ci am dinañ ci am wërsëg ñoom dinañ am wërsëg la fait jaay nañu mais kiy jënd dina am affaire ndax mbir mi cherul noonu sinon bu mujjee nekk noonu mbir yi day mujju nekk ci am na façon njaay moo xam ne dinañ ko gis tamit ci ñu xaraamal la mooy accaparer mbir yi da ci ixtikaar da ciy mujj am ñoo xam ne ñoom ñooy détenir affaires yi marchandises yi di leen naj nag di xaar ba mbir yi yokk ñu daal di koy door a jaay yooyu tamit dinañ ci dugg insha allah xam naa kon tey